alxaaris ibn ribai moom nag turam moo doon abu qataada ibn ribai al yi turam nag dañ cee wute xam nga abu qataada dàkkantal la turam dañ cee wute ci boroom xam-xam yi am nañu ne li ci gën a siiw dañ ne alxaaris moom la imaam ibn isxaaq wax ne abu qataada alxaaris ibn ribai muy abu qataada di alxaaris kon la tuddoon ibn ribai di doomu ko ñuy wax ribai ah kantaa ñoom imaam alwaaqidi nag ñoom dañoo dogu ak ku mel ni <coughs> ibn alkalbi moom ñoom ñaar ak ñeneen dañoo dogg ne moom turam nekkuloon alxaaris mais an nu'man la tuddoon an nu'man ibn ribai am ñeneen ñu ne déedéet tuddul woon tuddul woon alxaaris tuddul woon an Nu'man mais lim tuddoon mooy Amr Amr la tuddoon Amr ibn Rib'i al Ansaari loolu mooy moom ci turu boppam turu baayam ñu ne Rib'i Rib'i moom turam dëgg mooy Baldama ibn Xunaas ñu ne turu baayam mooy Rib'i boobu mooy Baldama waaw Baldama la tuddoon di doomi ku ñuy wax Xunaas Xunaas boobu du doomu ku ñuy wax Ubayd Ubayd du doomi Ghanm Ghanm bu doomi Salima al ansaari ma Abu Qataada al Xazraji bokkoon ci waa Xazraj as-Salami bokk ci waa Banu Salima kon dangay am yu dee tur bi alxaaris abu qataada mooy alxaaris ibn ribai am na sax ñu al ibn ribai ibn baldama voilà alxaaris ibn baldama al ansaari alxazraji salami yaayam nag tuddoon kabsha bint mutahhir ibn haram ibn sawaad ibn ghanm moom nag abu qataada moom moo siiwe woon ci faarisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam boo déggee ñu naan faarisu rasulillah kese kese jooyal ko noonu mooy abu qataada mii lañ ci jublu ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo ko wax ci xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xayru fursaanina abu qataada wa xayru rajaalina salamatu bnu al akwa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ki gën ci suñu cavalier yi le meilleur de nos cavaliers mooy abu qataada waaw loolu day loolu loolu day man xabaga sori yonent bi aleyhi salaatu ne ki gën ci suñu cavalier yi le meilleur c'est abu qataada kantaa ñi nga xam ne mooy Euh, xam nga armée euh, mooy bon da ngay ci jamono yooyu ni meloon mooy pas de avion pas de rafale voilà pas de B-52 pas de kii F-16 yooyu amul woon lenn la woon mooy war ñii ñoo xam ne ñoom ay ay soit ay fas la ñu yor wala ay gëléem di xare wala ay ñay comme waaja ñoom ñooy fursaan yi euh, fursaan nag bu ñu ko général mooy ñi nga xam ne ay fas lañu ñu yor léegi mu ñooñu la ak ñi nga xam ne ñooy ñuy dox les fantassins xaw ma leen di tudd ci tubaab ya gaaya les spahi ak gaayoo yi nga xam ne ñoom moom ñooy dox yor affaire yi ñooñu nag mu ne ñi nga xam ne nag kon armée loolu la ñii dañuy war ñii di dox xare bi ñii dañuy yéeg ñii di dox mu ne nag ki gën ci suñu cavalier yi mooy Abu Qatada ki gën ci ñi nga xam ne mooy suñu bu doon tey boo xaw ma fantassin ngeen koy woowe ñi nga xam ne dañuy dox ak seeni tànk ak yooyu mu ne kooku nag mooy Salama ibn al Akwa Allah kooku bu ñëwee Xaybar incha dinañ gis tarjama moom Seydina Salama ibn al kaana batala moom Seydina Abu Qatada kon moo tax lii wa tax boo déggee ñu joyal ne faarisu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abu qataada mii lañ ci jublu alxaaris ibn Rib'i ibn Baldama al ansaari wala ibn Baldama al alxazraji assalami ah moom kon looloo tax buñ déggee lool rek moom moom lañ ci jublu boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute est-ce que moom fekke na barara wala déet mooy buñ la nee dañoo wute mooy am na ñu ne fekke na badar am na ñu ne noonoo fekkewu ko ñu ne nag fekkewu ko ñun ñu ëpp ñu ne fekkewul badar ñooñu par contre ñooñu nag ñu ëpp voilà waaye kanta Uhud moom ñépp a d'accord ne xare yonent bi alayhi salaatu salaam après Uhud Uhud mooy Uhud jëm yeneen xare yi yonent bi alayhi salaatu salaam yépp moom boroom xam-xam yi d'accord nañ dëppoo nañ ne fekke na yépp est-ce que nag fekke na Uhud nag lii Badar foofu nag la la la la la kii bi nekk la wute bi nekk moo Abu Qataada radiyallahu taala anhu bokk na nag ñi teel naa tuub ci comme ci waa lansaar <coughs> bokk na ci ñi nga xam ne teel nañoo tuub te bokk ci waa ansaarullah moom seydina abu qataada alxaaris ibn ribi ah moom nag comme liñ la wax sànq xarekat bu mag la woon nee na pour wane lim lim manoon ci loolu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf maa woolu bi ma wooloo fekk may may raxas sama bopp am na ci yenn riwaaya dafa njëkk a woolu ma ndaw lu ñëw fekk may raxas sama bopp mu dem ñëwaat fekkaat ma may raxasaat sama bopp mu ñëw wax yonent ma lay saat saam ne mais mu ne ko mais Abu Xataada de bopp ba léegi mu ngi raxas boppam <laughs> nee na yonent ma lay saat saam ne kii xaaral ah pour euh, euh, ñu ñu karaw gi <coughs> ndax kii karaw gi da koo préoccupé ba <coughs> moom raxasu boppam bii ba léegi ndeke ci la ne <coughs> mu ne ko ba baal baal mu ñëw fekk dafa am benn kàccoor buñ naan masada boo xamante ni dafa defoon benn rasia ci Médina ci caawu Médina bi dafa ñëw songu Médina waaw nee na nag bi ma tëbee noonu bi ma jógee foofu jóg daw yéeg sama fas jël sama burda daal di koy daal di koy sàngoo ma gis yonent bi aleyhi salaam di woote léegi nag nee na ma topp waaji ma ñëw bi ma ko topp bi ma dawee ñu wax ma côté bi mu jaar ma daw mooy fasam layoon ma daal di dab Seydina al Miqdaad ibn al Aswad wala ibn Amr moom it gisoon nañ tarjamaam wa kaana min Quraysh ndax euh, gisoon lañ fan la jóge lan moo tax ñu ko doon al Aswad maanaam al Aswad moo ko moo ne woon moo ko yoroon Makka waaye sinon baayam Amr la tudd nee na ma daal di dab euh, Abu Qataada nee na ma laaj ko waaw nee na moom mu ne ma ma ne ko mais lu xew mu daal di may nettali moom daal dafa dégg bi bi mu ñëwee tëb ci fasam yi sol burdaam nee na gis yonent Yàlla sarsam di wax ko pour al na gaa yi gaaw topp waa ji nee na taluma fa sax nekk naan ko lu xew ak lan la demee dan daal damaa jël rek topp foofu dab Sayyidina al Miqdaad léegi moom mu nettali ma ne ma moom it boroom al boroom moom it ci cavalier yu mag yi la bokkoon te fas bu baax la yoroon nee na ma daal di koy dab mu nettali ma ne ma Mas'ada kaccoor bi moom moo daal di rey Muhriz ibn Nadla dafa ñëw fii rey ci benn saxaaba fii daal di daw moom la ñuy topp nii nee na bi ma waxee lool ma ne ko imma an amuuta aw aqtula qaatila muhriz nee na ma ne ko nag jeex na moom kay soo ma dee tey wala boo kiray masanda mi ngi ma wax moo rey muhriz fu mu jaar dina mos dee wala man maa koy mos maa maanag moom moom il faut kenn ci ñun ñaar dee tey nee na mu daldi dàq fas wi bàyyi fa al-Miqdaad dab Mas'ada nag nee na naka laa ko gis rek ma wàcc fas wi songu ko fas wi la la ko la tëb da ko tëb song ko waddal ko daal di koy rey ci saasi nee na nag après ma daal di koy jël teg ko ci kaw sama fas waaw jël sa moom masada ray ko jël sama burda muur ko ko jël sama fas teg ko ci kaw moom teg ko ci kaw fas wi di wommat fas wi dem nee bi nit ñi taxawee comme que yu mel noonu mooy da ngay imaginer nit ñi ñu yëg loolu am na ku ñëw ray ci dëkk bi kenn ba daw ñenn ñi ñi njëkk a daw génn dem ñeneen ñi dañuy ñëw di xool lu xew neena ma ma di di dox di ñëw di dugg ci Medina nit ñi ñoom biñ gisee burda bi ci nit kiñ teg ci kaw fas wi burda bi ñu xam ne lii sama yére la é lii de manto Abu Qatada la de gaa yi xam nit ñi xàmmee ko ñu naan é Abu Qatada qutil ay waaye Abu Qatada rey nañu ko ñoom pour ñoom kiy wom fas wi keneen la benn saxaaba la bu toppoon ci yëf yi ñu rey Abu Qataada moo teg Abu Qataada nag ci kaw muur ko burdam di ko ëndi ñee na yonent bi dégg leen ñuy wax lool mu ne leen laa walaakinnahu qatiilu Abu Qataada aleyhi burdu fa xallu baynahu wa bayna sabi wa bayna salaba wa farasa bayna salabihi wa farasi nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen déedéet kii du abu qataada lañ teg ci kaw moo moo faatu nii ñu teg ko ci kaw waaye kii mooy ki abu qataada rey mooy masada mi rey mi rey fii léegi te daw nag puus leen pala yoonam xàllal leen ko yoonam xàllal leen ko diggan ak fasam mooy aw fasam ak waa masaada yére koŋ bi mu yoroon bi mu soloon loolu lépp moom bàyyi leen koŋ moom ndax moom moo ko moom moom abu qataada neena nag bi ma ñëwee yonent ma lay saat saam ne allahumma baarik lahu fi sha'rihi fi sha'rihi wa bashari aflaha wajhu qatalta mas'ada qultu na'am nee na yonent bi ma agsee nag ba agsi ci moom mu ne waaw <laughs> sànqronawaat gi xaaral ma xaa da dem leen dagg karaw gi rek bu dee looloo tax boobu ba léegi ñëwul <laughs> mu ñëw Eh, yonent bi aleyhi salaatu ne allahumma ne buur yàlla yal na nga barkeel karawam gi ak yaramam mooy yaramam bashar nga barkeel ko aflaha wajhuk texe na sa xar kanam waaw ne ko qatalta masada ne ko rey nga masada mi fi def mi def li muy def daw léegi nii daw yow fexe nga ba daf ko ba rey xultu nee na mën a ko naam ahakay rey naa ko moo ne ci kaw fas wi mu ne mu ne ko nee na yonent mi alei satu ne ko ma li lan moo nekk saxaar kanam gi nii mu ne lii benn xeej la boo xam ne dañ ma ko sànni xanaa waa ji bi muy kii dafa défendre mooy lay gis benn cicatrice benn gaañ-gaañ ci xar kanam gi mu ne ko jege sil mu jege si nee na yonent mi alei satu salaam daal di ci tifli nee na keroog lañ ma gëj dóor sax ci xar kanam laa gëj a laal li ma xare yépp xare yi ma xare yépp kenn masuma laalati ci xar waaw te masu dam boobu lañ ma ci mujjee gaañ gaañ nga wér ca saasi am gisoon nañ ci Abdallah ibn Atik bi ne ci Sahih Imaamul Buxaari yi ci jataay bi weesu tànkam ba dammoon yonent mi alayhi salaatu salaam da ko ne ko tàllalal mu mu tufli ci raay ko nee na mu ngi mel ni dara masuma dal kaana min mu'jizaatihi alayhi salaatu wassalaam waaw ah moom nag Seydina Abu Qataada ba léegi ci njàmbaaram googu nee na keroog ghazwatu Hunayn Hunayn waaw keroog Hunayn waay xadiis bi imaam Maalik rahmatullah alayhi daal na koy solo mu ngi ci Muwatta imaam al Buxaari yi soloo na ko raxmatullah ala aljami na ko noon imaam Muslim waa asxaabu sunan daldi nañ koy soloo tamit mu ne moom keroog Xunayn dañu génn ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy xare Xunayn wa yawma Xunayn id ajabatkum kasratukum boobu la alxuraan di wax jéggal ma nag am soj daal moo ma traversé fan yi moo ma gane ñu koy bienvenu lool tey ñaan borom bi eh, ni mu ñëwee ci jàmm mu daal di demaat ci jàmm rek saa bu ko gisee ne mu demaat a gën waaw mu léegi mu ne ah keroog dañoo daje ak yéeféer yi bésu xunay nee na ma seetlu ci yéeféer yi benn waay boo xam ne daal mais lakkal takkal pot jullit ñi daal mais sonal ci jullit ñu bari neena ma ne xaaral kii moom foog ma foog ma lijjantee mbiram sinon kii kii mu ngi def ay ay ay ay dégâts fii na ma daal di fexe ba wan ko ginnaaw wu ba wan ko ginnaaw waa ji nee na mu mu dóor ko jaasi nee bi mu ko dóoree ci loos wi kii bi euh, buumu loos wi gis nga mubbu koŋ bi mu soloon mubbu koŋ bi mu soloon dafa dagg mbuggu koŋ bi ci boppam moo ne tipp kon xam nga ne jaasi jooju ñaw na nee na waa ji bi ma ko dóoree ginnaaw mu geestu gis ma rek kottu ma jàpp ma rek naj ma ci kawam nii naj ma mooy daldi koy téetee bu baax naj ma ci moom nee na naj ma naj boo xam ne mais xam naa dóor ma ko dóor moom waa ji deenal fii mu ne moom c'est dernier day dernier coup lay sànni ci ci ring bi rek mais na moom mu daldi may kottu sa xëcc ma naj ma naj goo xam ne Euh, xetu dee ci boppam la ma waa ji doon xeeñ nee après rek mu sànni ma de toute façon day dee nee na waa ji dee nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne man qatala qatilan lahu bayyina fa lahu salabu nee na nag yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog ci xa bi xare bi jeexee mu ne képp koo xamante ne nii ci yéen dafa rey ci yéeféer yi tey kenn tamu am preuve na indi preuve buy wane ne moo rey diw kooku mbubb koog bi fi indi woon armement beeg ak ngànnaay yi mu yoroon ak yooyu yépp waa ji ko rey moo ko moom nee na mu daldi jóg man Abu Qataada ma ne radiyallahu anhu ma ne ana kan moo may seedeel ma laaj ci biir mbooloo mi ana kan moo may seedeel di koy nettali waa ji nan la doon def ak ni ma ko reye nee na am benn waay bu jóg ne sadaqa ya rasulallah wa salabu wa salabu dhalika alqatil indi nee waa ji ne yonent mi alei saatu moo ray diw ba nettali ni mu ko reye wax na dëgg wax na dëgg de yow ndawu yàlla li sallallahu waaye nag kantaan bu bu koŋ ba mu yoroon ak armement ba ak lépp man maa man mii di net man mii ne la wax na dëgg man nag maa ko yor léegi nag damaa bëgg yow yonent ma lay saab saam nga do nga nga daal affaire bi ma yor ko man même bu dee ne moom moo ko rey nee na Seydina Abu Bakar daal di jóg ne mu ko wat naa ci yàlla ne du demee noonu ah déedéet kenn ci gaynde yàlla yi daldi xare ci yoonu yàlla xare ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ba faat yéeféer bu toll noonu après yow yow nga di jël daal li nga xam ne mooy salabu waa ji mooy waa ji li fi indi yépp ki mu rey wat naa ci yàlla man Abu Bakr na du deme noonu <laughs> dañ ko ko joxaat de moom mii nga koy jox ndax moo ko yeyoo yonentam alayhi salaatu ne sadaqa ne Abu Bakr nag wax na dëgg mooy yow jëlal affaire bi nga delloo ko nga jox ko abu qataada ndax règle bi loolu la man qatala qatilan lahu bayyina fa lahu salabu nee na ah yonent bi alayhi salaatu salaam daal di nangu mbir mi ci mbir ci waa ji mubbu koŋ boobu ne ko demal indi mubbu koŋ bi nga daal di koy jox Seydina Abu Bakar wax na dëgg radiyallahu anhu nee na man abu qataada ma daal jël loolu noonu mbubb komam boobu noonu nee na ma daldi koy jaay bi ma ko jaayee alal ji ma ci am ci laa jënd benn tool ci waa banu salima ci sama mbokk yi nee na loolu de gis nga tool boobu noonu mbubb koŋ boobu ma jaay ba am ci tool mu ne mooy premier alal joo xam ne ju ma am ci lislaam allahu akbar gis nga ñii niñ doon dunde hmm? moom lii mooy alal ju njëkk Xunayn xoolal ñaata at la dund ci lislaam koo xam ne euh, dañuy sikki sàkka naan ndax fekke na badaram déet mais Uhud moom fekke na ko ak xare yi ci tegu yépp ba tabu xoolal ghazwatu Hunayn kañ la woon bi yonent mi alayhi salaatu ubbee Makka ci huitième année bi Hunayn mooy moom kon huit yépp huit wu lislaam dara amul dara presque day day day dugg ko daanu rek waaw lii nii mu am Hunayn nee na mooy alal ju ma njëkk am ci lislaam alal ju tax ñuy wax ba ma jënd ci tool tool boobu kon ñii xam nga ne dugguñ woon ci lislaam naan na bénéfice yi ñëw mbaa ñu bàyyi tooba tooba tooba tooba saxal mbaa ma mbaa mbaa ma simpi déedéet ñaata nit ñoo fi sonn ci lislaam te bu dee ci af am amu àddina man suñu koo laal xoolal seydina Mus'ab ibnu Umayrin hein la Mus'abul xayri la kële waxoon seydinaa Xabbaab ibnul Arad ak seydinaa kii euh, Abdurrahmaan ibnu Awf ba mu wooree ñu indil ko muy muy jooy ndog palaatu ndog bi bu yaatu ta ta ta benn bu am solo muy jooy ne ay woy suñu mbokk ya ku mel ni Mus'ab ibn Umayr li mu sonn ci lislaam yépp lii nii de masu koo am keroog bi muy génn àddina ñu ngi koy suul ñu ñu ngi koy sàng liñ ko sànge buñ xëccee ci bopp bi tànk feeñ bu ko xëccee ba ci làmbaay bi ba ci tànk bopp biy feeñ mu ne yëkkati leen palaa bi ngeen yóbbu moom fekk ku ci nekk ci boo xam Seydina Xabbaab wala Seydina Abdurrahman ibn Awf milliardaire nga woon après wala millionnaire waaye taxul Seydina Mus'ab dellu ginnaaw ki nga xamante ne jeune bu toll noonu lu waaye jëf Medinatul Munawwara ilaa yawmi diin day dem ci diiwaanu Seydina Mus'ab te du la wàññil dara ndax moom moo balisé terrain moo fa dugal l'islam lo moom la yonent mi alayhi salaatu salaam yónni woon mu dox mission boobu tey bu Medina melee ni mel ku nekk kii ab jeune boo xamante ni dix-sept ans dix bi muy génnaa dina Allahu akbar Allahu akbar kooku mooy loolu mooy loolu mooy valeurul islam Seydina Abu Qatada moom nee na lii mooy li ma njëkk a am première alal ju ma am ju tax ñuy wax ci l'islam mooy lii moom Seydina Abu Qatada eh, bokk na ba léegi ci njàmbaaram goog yonent mi alayhi salaatu salaam doon na ko yónni tamit ci sariya yi mas na ko yónni selon imam Ibn Sa'd ci huitième année bi fële ci Najd ah boole ko quinze góor bañ demee ñu daldi màng ah deux cents géléem ak mille mille ay gàtt waaw jàppale fa ay prisonniers ba pare yonent mi alei saatu salaam na ko beneen sariya boo xamante ne ni ca idom la ko yónni woon ca xuru idam ginnaaw weer ci waxu ba léegi imaam ibn Saad mu nekk diggante idam nekk diggante Makka ak Yamaama waaw moom nag euh, imaam Abu Qataada radiyallahu taala anhu ah ku gis ni xam ne kon moom mi kon kii war na yàgg war na jële lu bari ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaama hmm? kii war na jële lu bari ci moom waaye moom bariwul woon lu mu doon nettali xadiis bariwul woon lum doon nettali xadiis ba moo tax mas nañ ko ko laaj ne ko mais comme ni nga xamante ne noon la ko imaam as-Suyuti daal di tudde ci jaami'u as-Saghir al-jaami'u as-Saghir te xadiis bii muy nettali nii mutawaatir la mooy xadiis la boo xam ne moom jarul ñu naan kiiwu ko soloo ba keewa ko mutawaatir la imaam Abu Qataada radiyallahu anhu dañ koo laaj ne ko mais waaye euh, benn doomam moo ko ne euh, benn taalibeem boobu moo ko ne mais euh, Abu Qataada mais yow lan moo tax doo nettali ci yonent bi aleyhi salaatu ay xadiis comme ni ko sa mbokk yi di defe ci ci saxaaba yi mooy di nettali lu bari mu ne man dama dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne képp koo xam ne dafa ma waxal lu amul kooku na waajal wetam faaram fi nga xam ne fa la koy wéer ëllëg ci biir safara mooy hadis bi dafa ñëw nag ci term yu bari mutawaatir la man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ainsi de suite ak yeneen i yu ci ñëw yeneen i alpha yeneen expression moom dane man kadaba damaa dégg yonente mi alayhi salaatu wasalaam ne man kadaba alayya falyushahhid li janbihi madji'an minan nar ku ma fenal rek moo tax waxal yonente mi alayhi salaatu wasalaam ay parce que lu baax la naa wax te nag ku doon yonent bi aleyhi salaatu salaam nga waxal ko lu garaaw yow sore woolu loolu waa ah. parce que mooy sa sëriñ rek ngay kàcc di di di defar ay ay ay wax yu amul waaw nu mu nu mu gën a plus c'est grand plus ça passe lépp alxaqu min rabbik mbir mi dëgg ci sa borom lay lay jóge li ngay wax na nekk dëgg nit lu mu tollu tollu tollu bul wax ci moom lu amul yonent mi alayhi salaatu salaam ne képp koo xam ne daf ma fenal waxal ma lu dul noonu kooku na waajal fi nga xam ne fa lay wéeru wetam ci safara ëllëg walla ban bu muy installé wu biir jahannama biir safara wal iyaazu billah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee bi muy wax li ma Seydina Abu Qataada nee mu ngi raay suuf seeg loxoom wa ja'ala rasulullah yaqulu dhalika wa yamsahu al bi yadihi nee na yonent bi aleyhi salaatu di wax lii di raay loxoom ci suuf si di wax lii waaw kon nag loolu la te nag dafa newoon abu qataada ku koo xam ne biir saxaaba yi ci boppam dañ ko reconnaître loon mbaax googu moo tax imaam abu sa'id al-xudri radiyallahu anhu keroog bi mu nettali ci ni seydina ammaar di génne àddina mu ne axbarani man huwa xayrun minni abu qataada anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li ammaar taqtuluka al-fi'atu al-baaghiya waaw te xadis boobu mu ngi ci saxi imaam muslim mooy keroog ba ñuy tabax jàkkaam ja te gis nañ ne keroog keroog ki bu yàggul rek bi ñuy gis xandax tamit waxaatoon na ko bi ñuy gas xandax mais bi muy tabax jumaawam ji jàkkaam ji yonente mi alei satu bi muy door a ñëw na wax na lool Seydina Ammar moo tax bi Seydina Abdullah ibn Abbas yónnee doom ji yónni ko na ko de dem ci abu sayna abu sa'id mu nettali leen ñu dem mu leen nettali nan lañuy ñuy defar bi ñuy defar jàkkaay yonente mi alei satu salaam ba mu ne axbarani nettali na ma man huwa xayrun minni koo xam ne man sayna abu sa'id al-xudri ata'rifu man huwa ahadul mukthiriin ñi ëpp ci ñuy soroo xadiis yonente mi alei muy abu sa'id sayna abu sa'id al-xudri al-ansaari waaye neen al-ansaari al-xudri mu ne nettali na ma koo xam ne moo ma gën te kooku mooy abu qataada alxaaris ibn ribai al ansaari radiyallahu mu ne yonent mi alei saatu salaam neen seydina ammaar ña ko ñi lay faat ñooy kuréel gi nga xam ne dafa beew waaw moom nag ginnaaw bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam génne àddina xalifa yi ci ginnaaw ñoom Seydina Omar ñu ko fonkoon la moo tax imaam Ibn Saad day nettali ci nettali boo xamante ne góor ñu ñu dëgër lañ ñu ne moom dafa Seydina Omar keroog bi ñuy ubbi Perse mooy Iran Perse l'empire perse biñ koy ubbi Abu bii la jiitaloon. Euh, moom ci boppam moom moo rey buuru perse yi muy kes kisra kisra boobu ba mujj am moom abu qataada mii moo ko rey fekk mu ngi yor mu ngi sol benn ceinture xam nga buur yi rek yooyu ñuy sol seen couronne yooyu boo gaa yi seetaan box gis nañ bu waa ji gañee ceinture gu rëy goog ñu koy solal nga xam ne xaw ma or lay doon xaw ma ay fiil d'or lañ koy defaree xaw ma lan fiil yu ceinture mel noonu yu ngand la buur yi doon sol nag di di wane seenu seenu màggaay ak seen di drainer lu mat Kisra keroog bi muy rey Kisra moom Abu Qatada lu mel noonu la sol nee na valeur ci wàllu or wala xaalis la woon Seydina Omar ibn al-Khattab mu ñëwee loolu lépp da koo jox Abu Qatada ne ko jëlal yow mi ko faat jëlal yaa ko moom ngir mu jaay ko daldi or boobu paa moom mu koy sol ndax lool yonent ma saa saam dafa tere loolu waaw mooy mooy or bi or kenn neewul góor mu sol or bu ëpp liñ ko permettre loolu moo garaaw mais mais comme ay jaar wak yooyu taxul ñu wax mais te lool ci xaalis lay doon mais or ci boppam wala bëñ waaw koy bëñ bëñu or walaay bakkanu or ku bakkanam toj yu mel noonu sinon bu dul lool góor du sol or mais nag kenn du ne manu koo moom mooy man na ko lan da koy jaay wala mu defaral soxna soxnaam ñu sol ko ñoom mën nañ koo sol lil xuli di ci taaroo lool mën naa ne seydina omar ibn al-Khattab daal di koy jox lépp seydina ali ibn abi taalib ci xilaafaam defoon na ko mu ne woon gouverneuru Makka defoon na faloon na Seyna Abu Qatada mii gouverneur de la Mecque ginnaaw gi mu daldi ko fay jële daldi fay fal ki nga xam ne mooy frère Seyna Abdullah ibn Abbas di Qusam ibn al Abbas di Seydina Qusam di doomi al Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ndax moom dañu dañu wutee ci kañ la gaañu am nañu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib ci jamonoom la gaañu Kuufa la gaañoo moom Abu Qataada mais loolu noonu dëgërul loolu noonu dëgërul te li koy wane mooy nettali yi ñu lay nettali jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Taalib te lool tamit la imaam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Isaaba ne bokk na ci liy wane ne li dëgër mooy ne moom dund na ba après Seydina Ali radiyallahu anhum mooy ne euh, Seydina Muawiya ibn Abi Ta ibn Abi Sufyan bi mu nee xalifa dafa ñëw Medina dafa ñëw Medina visite ndax moom ñoom seen xilaafa gi lool ñoom Sham lañ ne woon mooy Damas mais dañ doon ñëw di aj si wala ñëw Medina di seet si euh, njaboot yeek ak tamit ñu ñuy administrer ak tamit ñëw ziyaar yonent ma lay saar saam ak yooyu Seydina Muawiya radiyallahu anhu daal di fay ñëw léegi nag Seydina Abu Qatada ñëw daal di koy dajeeg moom di waxtaan ak moom Seydina Muawiya ne ko mais yéen nit ñi yéen lansaar yi lan moo tax bi ma ñëwee nit ñépp a génn di ma teeru ba mu des yéen yéen lansaar yi lan moo tee ngeen génn accueillir ma bi may ñëw naa Abu Qatada ne ko ñun amuñu woon wa amuñu war waay wuñ lay te wuñ la wóot woo xam ne moom lañuy génn yéeg ci di la teeru mu ne leen mais yéen ana seen seen seen seen gëléem yi nga xamante ne nii moom ngeen di ute ndox ana gëléem yooyu sëy Seydina Abu Qatada ne ko gëléem yooyu yëpp ren dinañ leen ci topp ba ñuy topp sa baay yow bésu Badar <laughs> mooy mu koy bàttal na ko Badar baayam fan la jógoon aw Seydina Abu Sufyaan moo yoroon euh, màng mi karabaanu Quraysh waa lansaar yi <laughs> ba julli ñu génnee di ko dabi euh, yàgg ba mu ne <laughs> mu ne ko suñun suñu géléem yooyu yépp ba ñuy dabi sa baay <laughs> euh, di ko kari Badar ngir nangu njëgg ma far xare am foofu lañ suñu géléem yépp rendi nañ leen keroog ba pare mu ne ko yeneen bi alayhi salaatu salaam dañu waxoon ne yéen de di ngeen di ngeen gis te di ngeen daj sama ginnaaw yéen ansaar yi ay naxtu yu leen di dal yoo xamante ni nii mooy ni ngeen sonne ci mbir yi bés dina jot daanaka kenn du leen boole bu nit ñi joxe post yeeg yooyu presque yéen du ngeen ci bokk naa Seyna Muawiya ne ko léegi waa waa kon léegi yéen lan ngeen di def bu boobaa comme comme nee nga moo xew nii lan ngeen di def mu ne ah ñun yonent mi aleyhi salaatu salaam nag amarana an nasbir dañoo digoon nañu bu demee noonu nu ñu muñ Seydina Muawiya ne ko nag ah kon de fasbiru kon nag jàpp leen ci li leen yonent mi aleyhi salaatu salaam dénkoon kon muñ leen xadiis boobu imaam Ahmad daal dina koy solo imaam Abdurrazaaq indi na ko ci musannafam <coughs> raxmatullaahi alal jamii moom nag imaam ibn wax naa la sànq am nañu ne mu ngi génn ci àddina jamonoy Seydina Ali radiyallahu taala nu ko Seydina Ali dafa kàbbaar ci moom bi mu koy jullee néewam juróom-ñaar waaye loolu noonu comme li ma wax sax imaam al euh, Ibn Hajar wax ci al-Isaaba loolu tamit la imaam al wax ne hada galatun fa inna Aba Qataada ta'axxara an Ali mu ne lii njuumte la ndax Seydina Abu Qatada moom bi muy génn àddina moom moo yéex a moom moo mujjee génn àddina Seydina Ali ana naka kon la Seydina Ali ibn Taalib mën koo jullee lii njuumte la moo na imaam al-Waaqidi man de gisuma ci waa doomi Abu Qatada yi mooy sëtam yi ak waa Medina ñoom gisuma ci ñoom benn wuute que ne moom biir Medina la génn àddina ndax wax bële lan la wax Kufa la génn àddina Irak ba Seydina Ali jullee ah mais loolu gis nañ ne nettali bi ñu jóolee gi léegi day wane ne loolu noonu muy jamonoy Seydina Muawiya te lool c'est après Seydina Ali loolu mooy li gën a dëgër que ne moom génnul àddina jamono jooju de déedéet c'est bien après bien après la génn àddina léegi nag moom nag bi muy génn àddina. Euh, dafa newoon koo xamante ni nii boo ko gisee dangay foog ni kii nii mooy doo ko jox aajam xam nga yonent bi alayhi salaatu ñaanaloon na ko léegi ne ko yàlla na yàlla barkeel sa sa karawta barkeel sa yaram <coughs> bi muy génn àddina mais nit ñi dañu naan boo ko gisee danga naan mooy non ki kii kii ki ki amul at yi ah naan kii joxuñu koy atam lii nii du ay atam pourtant mu ngi amoon soixante-dix ans et quelques am na ñu ne soixante-dix la amoon am na ñu wax loo xamante ne moo gën a néew loolu waaye boo ko gisoon danga naan déedéet kay xanaa kii kii dundul loolu kii lim dund war naa ëpp lii waaye danga naan kii ay quarante ay cinquante la am ndekete am na ay soixante-dix yu teg kon moom noonu la génn àddina moom Seydina Abu Qatada ah am nañu ne ci année cinquante yi la génn àddina am ñu ne année soixante yi loolu <clears throat> jamonoy sax Marwaan ibn al-Hakam këne moom mu nga fa woon loolu nag mooy li gën a dëgër mooy ne c'est bien après ci la génn àddina incha allahu taala am na nag ñoo xam ne dañ ne année quarante waaye loolu noonu lañ la la dëgërul euh, <coughs> kon noonu la génnee àddina am ñu ne cinquante-quatre te bi muy génn àddina ñii ne soixante-douze ans la am am ñu ne noo soixante-dix kese ah wallahu nag ta'ala alam ay dhalika kaan xam naa kon tey dañuy yem noonu